moom nag mu ngi tuddoon abu ayub di xaalid la tuddoon ibn zayd ibn kulaybin ibn thalaba ibn abdi ibn awfin ibn ghanm ibn malik ibn najjar abu ayub al ansaari najjaari moom mu ngi tuddoon Xaalid ibn Zayd moo doon turam Zayd boobu di doomi ku ñuy wax Kulayb Kulayb di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Abd Abd di doomi Awf Awf di doomi Ghanm Ghanm di doomi Maalik Maalik di doomi An-Najjaar moom nag mu gënoon a siiwe ci Abu Ayyub al-Ansaari An-Najjaar yi bokkoon ci kojug waa Bani Najjaar yaayam nag mu ngi tuddoon Hind bint Sa'id ibn Amr ibn min bani al-Harith ibn al-Khazraj yaayam Hind doomi di doomi Sa'id la tuddoon Sa'id di doomi Amr mu bokkoon ci bani al-Harith ibn al-Khazraj moom di imaam Abu Ayyub al-Ansari loolu la gën a siiwe muy Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom nag comme ni imaam Anas waxe nii buntu këram fala en face de këram fala li nga xamante ne ni mooy géléemug yonent mi aleyhi salaatu wasalaam daldi euh, woon yës bi nga xamante ne ci la ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam euh, moom di seydna abu ayyub nag radiyallahu taala bés boobu noonu comme dafa ñëw fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu duggee gis nañ nit ñi ni ñu bare ku nekk naan euh, ci man lay wàcc naan euh, fu mu romb ñu naan ko yaa rasuulallah am na ci yenn riwaaya dañ naan ko yaa rasuulallah haahuna waay waay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wàccal fii ci ñun mu naan leen da'uha bàyyi leen gëléem gi fa innaha ma'mura moom kat dañu koo digal bàyyileen leen gi mooy dañu ko digal ci digal la nekk bàyyi leen ko fu mu wàcc rek noonu la bu kenn dox diggante ak li nga xamante ne nii mooy gëléem gi bi mu àggee foofu comme li nga xamante ne nii euh, loolu la ibn A'iz daldi solo jële ko ci al-Walid ibn Muslim ak Sa'id ibn Mansuur ñoom ñaar ñoom ñu jële ko ci Ataaf ibn Xaalidin mu ne yeneen ci gëléem gi mu agsee dafa daldi yës fi nga xamante ni dafa njëkk a yës wàcc fenn nit ñi daldi ñëw fa qaalu ñu naan al manzilu ya rasulallah fa qaala da'uha bi mu yësee ñu naa ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam fii de kon mooy sa dalluwaay fii comme que neewoon nga ñu bàyyi ko ba fii la wàcc waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bàyyi leen ko mooy fan ba'athat hatta istanaaxat 'inda mawdi'il minbari min al masjid mu jóg dem ba ni nga xam ne ci la àgge ci bërëbu bar bi mu daldi fay euh, yësaat summa ginnaaw gi nag mu daldi moom gëléem gi xool euh, ñëwaat yës fi nga xam ne fa la yësoon mu ne fa ataahu abu ayyub abu ayyub nag radiyallahu taala anhu wa arda ci noonu ci la ñëwee daldi jël fekk gëléem gi yës foofu mu daldi jël bagage yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi di koy yóbbu këram ah yonent bi am na ci yenn riwaaya imaam ah, abu ayub al ansaari radiyallahu anhu dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam inna manzili ci riwaaya yiñ la wax sànq bu ibn aiz bi ah, ak sa'id ibn mansuur rahmatullah alayhima ñu ne moom dafa ñëw ne inna manzili aqrabul manazili fa'zan li an anqula rahlak qaala na'am ci riwaaya bii nee dañu dafa ñëw na yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama kër moo gën a jege ci kër yi fi nekk yépp kon jox ma ndigal ma daldi to yóbbu li nga xam ne mooy sa bagage yi bàyyil ma yóbbu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw euh, kanta euh, imaam ibn Sa'd moom dane rahimahullah kene moom ab imaam ibn ayub dafa euh, abu ayub radiyallahu anhu dafa ñëw jël li nga xamante ne nii mooy euh, bagage yi yonent mi alayhi salaatu salaam mooy bagage yi ngay yor booy tukki mu daal di koy jël yóbbu këram nit ñi yonent mi alayhi salaatu salaam nekk foofu nit ñi bari fa ku nekk naan sama kër ngay ñëwal sama kër ndax même bu dee gëléem gi fii la wàcc mooy fii manoo mooy ne pare manuñu ko defar tay lépp pare kon nag ku nekk naan ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaay dal sama kër imaam abu ayub al yi moom daal di jël bagage yi bi nit ñi wax mu jël bagage yi daal di koy yóbbu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jekki ne ana euh, euh, ana samay bagage ñu ne ko ah abu ayub de moo ko yóbbu mu ne leen almaru ma rahli nit ki nag fi nga xamante ne fa ay bagage nekk moom lay àndal Euh, am na ci beneen riwaayé boo xam ne dañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo laajte ne kan moo fi gën a jege kër ñu ne ko abu ayub mu ne ko kon demal nga waajal ñu maag abu bakr mi mu àndaloon maqiilan foo xam ne mën nañ faa dallu ci tàngoo comme que dafa tàng ñu daal di fay dallu daal di fay mën a def li nga xam ne mooy sieste kon loolu euh, mooy li nga xamante ne nii moom la imaam abu ayub daal di jële al ansaari radiallahu taala anhu wa ardaahu daal di jële li nga xamante ne mooy bagage yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yóbbu yonent bi aleyhi salaatu bi nit ñi pareen wax ji bari foofu ku nekk naan ci man la jëm mu ne leen kat a almar nit ki nag moom li nga xamante ne nii fa mu nekk fooy fa nga xamante ne nii nag falay dal moom nag bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dalee foofu këram di kër abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa comme ni nga xamante ne nii ci sanad bu saxiix boo xam ne imaam ahmad ibn hanbal moom daldi na koy solo waaye naka noonu euh, imaam at tabaraani daam dina koy solo moom it Ah, boo demee ci ah, kii nu mu tuddati ah, mu ngi ci charte imaam alxaakim daal dina koy solo moom it ne lii ci charte muslim la nekk imaam az-Zahabi daal di ci ànd ak moom moom dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam këne Yazid ibn Abi Habib raximahullah dafa nettali jële ci abul xayr abul xayr bii nag allahu akbar mooy marsad ibn abdillah alyazani allahu akbar thiqatun faqih marsad ibn abdillah alyazani mooy abul xayr ah, raximahullah moom ku dëgër la boroom fiq la raximahullah mu ne an abi ruhmin mu jële ci ku ñuy wax abu ruhm moom mu ngi tuddoon ahza ahzaab ibn usayd moom dañoo wute ndax saxaabalaam déet radiyal moom mu ne abu ayub moo ko nettali radiyallahu mu ne anna rasulallaahi sallallahu alayhi wa sallam fi baytina al wa kuntu fi ghurfati fa uhriqu ma'an fil ghurfa fa qumtu ana wa ummu ayyub bi qatifatin lana nattabi'u al-ma' wa nazaltu fa qultu ya rasul allah laa yanbaghi an nakuna fawqaka intaqil ila al-ghurfa fa amara bi mataa'ihi fa nuqila wa mataa'uhu qalil qultu ya rasul allah ila axiril xadiis moom imaam kon abu ayub radiyallahu taala anhu mu nettali abu ruhmin mu nekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu dalee foofu këram dafa dal këram di kër seydna abu ayub al ansaari moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa newoon kër gi étage dafa amoon étage mooy dafa am ci suuf ba pare am étage moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di dal fi nga xamante ne nii mooy euh, fi nga xam ne mooy euh, ci suuf Seydina Abu Ayyub daal di yéeg moom nekkoon ci kaw bi nga xamante ne nii ci lañu toog benn bés moom Seydina Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu nee na mu jékki rekk é biñ nee ci kaw étage bi noonu ñun fa lañ new yonent ma lay saar saab ne ci suuf nee na rek benn mooy benn récipient ndox bu def ndox rek daal di tuuru xam nga yooyu du comme ay mur nii ak yooyu léegi mooy étage bi terrasse bi fi mu dëkkoon ci kaw ci kaw étage bi noonu nee na ndox mi daal di tuuru nee na ñoo ngi tiit tiit góor di ragal ndox mi daal di senn àgg ci yonent bi alayhi salaatu ndax moo nekk ci seen suuf nee na fa xumtuma daal di gaaw ana man wa umma ayub ak soxnaam bi umma ayub mooy gis nga abu ayub umma ayub <laughs> mu ne bi xatifa ñu jël benn sër benn jaaru mbalaan jël lanaa nettabi'ul ma ñuy topp ndox mi di ko di ko di ko euh, nal di nal ndox mi di ko ci teg ngir mu baña senn ba àgg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci suuf nee na nag après loolu wa nazaltu ma daal di wàcc fa qultu ma ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndaw yow ndaw yàlla li laa yanbaghi an nakuna fawqak amuñu droit wax dëgg yàlla warul ñu lay féete kaw nekk ci kaw yow ngay nekk ci suuf intaqil ilal ghurfa demal yéeg demal nga yéeg ci kaw ci néeg bi ci kaw ñun ñu nekk ci suuf nee na ma daldi ñu mu digale ñu daldi jël ay bagage yóbbu ci kaw ta bagage am yu tuuti la woon loolu mooy riwaaye lan biñ la wax sànk waaye am na ci riwaaye boo xamante ne nii moom imaam euh, abu ayyub radiyallahu taala anhu moom nee na te mu ci imaam muslim rahimahullahu taala dafa ñëw moom dafa laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yéegal ci kaw nee na ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko déedéet huwa arfaqu bina ne ko fii ñu nekk ci suuf moo gën a woyof ci ñun baal baal rek ma nekk ci suuf nga nekk ci kaw mu ne déet moom moom mu topp di wax ak yonent bi alayhi salaatu di ko ñaan di ko saraxtu ba nim ko naan nag ba yonent bi alayhi salaatu salaam nangu daldi yéeg ci kaw moom mu daldi yéeg wàcc mook soxnaam ñu nekk nag ci suuf bi nga xamante ni fa lañ nekk foofu ci xadis buñ la wax boobu ci abu ruhm bi ñuy jaar ci ñoom abul xayr radiyallahu rahmatullah alayhim na ko noon imaam ibn abi shayba daal dina koy soloo ci li nga xamante ne nii mooy ci musnadam daal dinay solo xadiis bii nii mu ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam nag kon noonu la mujjee nekk foofu kon muy nekk ci kaw moom alayhi salaatu wasalaam moom muy nekk ci suuf ah, nee na moom benn bu ko doon indil lekk da ko doon indil li nga xam ne mooy mooy bu añ jotee wala reer ak yooyu da ko doon indil reer ak yooyu di xool nag ñoom duñu lekk allahu akbar dañ doon jël mbir yi yàq lépp yëpp jox ma bi salaat salaatu wasalaam bu desalee lim desal la ñuy lekk allahu akbar allahu akbar ah de wute nañoo ñi rënki bool gaa yi nga xamante ne nii Euh, fayeen yeeg sa euh, yenn ci njuufeen yi bu doon ñoom xam naa dañuy jël euh, la gën a baax ci ñoom rek daal di koy denc li des ñu daal di koy envoyer kay ne waa ji livrer leen ko ko Allahu akbar ñoom moom dañoo fonk seen biir yi léegi nee na benn bés nee na dama ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kunta tursilu ilayya bittaam fa anzuru fa ada'u asaabi'i haythu ara athara asaabi'ik hatta kaana hadha at-ta'am qaala ajal inna fihi basalan fa karihtu an aakula min ajli al-malak wa amma antum fakulu mu ne saabu ma waroon a bu lekk ma soon a jot dañ doon jël lépp defar jox yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee ko bu lekkee moom alayhi salaatu salaam ba pare après da leen di yónnee waat kii bi li des yónnee leen bool bi nee na benn bés ma gis ñu jox yonent bi alayhi salaatu salaam na ci yenn riwaay nee na damaa gaaw dama gis ñu jox dañ ko yàkkal benn plat indil ko ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñu yëkkati bool bi jot ñu yëkkati ko ñu mu yónni leen ko ñu yó nee mu gis ne dara jógu ci rek mu tiit kay gaaw gaaw gaaw yéeg mu ne alayhi salaatu salaam ah waaw lii da doy nawaar ne man de dama gis ne saa bu ma la ma masa yónni yónnee bool yi boo ñu ko yónnee woon dama doon gis fi nga xam ne fi nga bi ngay lekk ak sa loxo fi say baaraam di jaar bu ko defee man xay dama ko doon gis foofu la doon am na ci benn riwaay nee na bu mu masoon fi fi yonenti ma lay saatu saam mooy boo tibbee noonu ni muy def tere yi muy bàyyi noonu nee na man loolu laa doon toppaat tere yooyu di ko lekk allahu akbar ngir barke gi nga xam ne moo ci nekk nee na nag benn bés kon indil ko lekkul nee na ma gaaw yéeg ma ne ko waaye ndaw yàlla li alayhi salaatu wasalaam yow da dag ñu doon yónnee bu ñu la tegaloon sa plat bi après boo ñu ko yónnee dama doon gis ne laal nga ci la lañuy lekk mais da gis ne <laughs> tout temps tamit da doon des ba ñoom ñu man cee lekk <laughs> ay way jële ñoon sëriñu bu ñama xam lépp lañu naan teel di laaj deuxième wallahul musta'an pare di kaas naan ci yi neexut <laughs> mu ne kon man dama doon gis sa jeexi talu trasu baaraam yi ci lekk gi ma la doon taajal mais tey gisuma ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ajal wax nga dëgg li tax lekkuma na fihi basala ndax lekk gi ma indil tey dafa am soble dafa am soble fa karihtu an akula min ajlil malak ma bañ koo lekk ngir malaakalit bi muy jibril mi nga xam ne day déeyanteeg man ndax loolu da koy lor wa amma antum kantaa yéen nag fakulu man ngeen lekk kon gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam doonu loon lekk soble moo tax mu doon wax ca xadiis ba naan képp koo xamante ne dafa lekk ci ñaari garab alxabisay nii ci meññeefu ñaari garab yi bi al assuumu li nga xam ne mooy li nga xamante ne walla euh, mooy euh, laaj ak soble mu ne yooyu noonu bu falaa yaqrabanna masjid musallaana wala masjidana bu mu jege mukk suñu jullikaay ndax fa inna almalaikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu aadam ndax malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi di loroo li leen di lor ci xet gu naqari day lor malaaka yi yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam déeyaale gu bari gum doon déeyaale Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam wax yi bii ñëw saa su ne moo taxoon doonu koon lekk waaye du lu xaraam moo tax mu ne leen wa amma antum kantaa yéen fa kulu man ngeen a lekk mu gis ne loolu lu mu jagloo la ndax moo tax am na ci beneen riwaaye buy wax ci lu mel nii sujet bi mu ne ndax man damay déeyaate koo xam ne yéen du ngeen déeyaaleen moom muy jibril alayhi salaatu wassalaam kon lool la am na sax ci benn riwaaye sayna abu ayyub radiyallahu anhu dane ko kon man nag ñam woodul lekk man duma ko lekk moom fale jaare bàyyi lekk soble ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lekk ko allahu akbar léegi bala ñoo génn fii xadiis bi ñu gisoon sànk kër képp koo xam ne dafa lekk soble ak walla laaj bu mu jege suñu jàkk yi loolu ndax malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi di loroo loolu noonu mooy lan mooy boo xam ne dafa desee ñor ba nga xam ne xet gi day bàyyi xet xam nga soble boo ko lekkee ni day bàyyi xet léeg-léeg sa ak suñu mooy bees yi loo borosu borosu léeg-léeg mu bàyyi xet gi boo borosuwul bu baax xet gi des euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag moo tax comme que da doon déeyaale loolu la doon wax mais moo tax Seydina Omar ibn léegi nag nga ne nu ñuy def Seydina Omar ibn al-Khattab ne daal ñoral leen ko ci togg togg leen ko bu ñoree affaire bi day dee bu ñoree moo tax lekkkatu yaasa yi ñoom surtout bu mbir mu ñoree bu baax euh, ñoom xam nañ ci dara mooy bu wute soble ju ñu dagg noonu rek daal di koy def noonu boole ko ci lekk nga ko yéeyaale noonu léegi mu ne kon bu leen képp ku lekk ci yooyu kon noonu nga koy def li naa Omar ibn al-Khattab wax boo ko toggee affaire bi day deñ bu ko defee boobu man nga ko lekk du la teree après nga ñëw ci jàkka ji mais bu dee nële euh, moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme ñi nga xam ne ñooy xanbali yi comme niñ ko waxoon ci fan yële que ñoom dañoo gis ne euh, bi ñuy def tarjuma ki ñuy Itbaan ibn Malik radiyallahu taala anhu këne ñoom dañu gis ne julli mbooloo farata la nee nañ bokk na ci yi nga xamante ne nii mooy ngànt yi tax nit ki du ñëw mbooloo mooy mu lekk ci ñaari garab yooyu comme yonent mi alayhi salaatu wasalaam wax waaye nag xam nga loolu gisoon nañ ne incha allah li waa jumhur wax la mooy du farata waaye euh, nit tamit du ne ah ku bëggul a dem rek naan tout le temps ngay lekk ay ay soble heure yooyu loolu yaakaar naa ne ku ku diineem am lu toll ni euh, poids lu toll ni euh, benn euh, atome lu toll noonu ci xolam du def loolu waaye loolu du soble rek mais kawasu camembert yi gaa yi sol di di di rey nit ci jàkke yi mais loolu it ndax lan xoolal yonent mi alayhi salaatu wax ku lekk ci ñaari garab yooyu bu mu jege suñu jàkka yi bu mu jege mukk suñu jàkka yi ndax malaaka yi dañuy loru ci li doomu aadama yi di loru alayhi salaatu wassalaam mais léegi kawas yu kawambeer doomu aadama yi duñ ci loru kon loolu day lor malaaka yi te pourtant da ngay gis surtout bu dee jàkka yu bari fii euh, France da ngay gis ñu def ci bunt bi def ne kawas yi euh, raja arrajau min al ixwaan wala min al ixwa yooyu nazol shawarib wala yu mel ñu ngi euh, demander ñiy julli si di leen ñaan ñu summi seen kawas yi mais teew mais bu dee ne ñi koy wax da gis responsable yu jàkkee da ngay gis ñoom it ñoo xam ne dañ sol kawas bon da gis ne loolu day tax ñeneen ñi ñemee koo mais en tout cas ni ñu teree la ne lii it dañuy duggaale da koy mën a ci loolu ndax cause yi même la mooy ne kawas yu ñëw ba kalambeer nga xam ne yow fi nga taxaw te fi nga taxaw après nit mën na faa sujjóot ki nekk sa ginnaaw mënula sujjóot sujjóot gu baax ndax xet gu bon loolu tamit lu ñuy aaya la ak tamit li nga xamante ne mooy ku tux ku tux boonam ba ne tàcc wala boo tux cigarette da gis ne day am xet goo xamante ne ni neexu la jege ku mel noonu warul tamit di def loolu dem ci jàkke yi waaye léegi walillahi alhamdu wal minna mooy ne buur yàlla def na loo xam ne boo ko defee tamit ndax mënoo toog àjjuma jot nga ñëw tux sa cigarette ba pare naan non comme que neenoon nañu euh, ku kii yonent mare sab sab waxoon na ku lekk ci ñaar yi te dégg naa keroog nga ne am benn waaye bu ne walla cigarette léegi yëpp ci la kon man comme que tux naa nii te il ma tux ndax bu ma tuxul woon wadd daanu ndax dootuma ko mën a supporter kon duma dem àjjuma déedéet léegi xoolal borom bi subhaanahu daa am lu mu ñu yombalal mooy ne bu dee am nga ay pâte dentifrice yoo xam ne boo ko defee ndax bu dee soccu rek dindiwu ko mais bu dee pâte dentifrice yoo xam boo ko defee dina tax xet googu noonu day day ak yooyu dañ naan la def ko te nga julli voilà te sa kawasee yooyu la boo ñëwee nañ ko summi ci bunt bi loolu moom côté soble noonu la li Seydina Omar wax mooy da koy dangeen koy ñoral euh, mu ne indijuhu bi tabax da ngeen koy ñoral ci togg euh, kon loolu la imaam Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu taala anhu doon këram noonu la fa doon doxale aleyhi salaatu wassalaam waaye imaam Ibn Sa'd solo ci imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if mu ne benn amuloon benn guddi walla benn bëccëg benn guddi buy paase lu dul ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ci lansaar yi dañ doon awante di fa yóbbu di yóbbul ay yàkk aleyhi salaatu wassalaam kër abu ayyubin al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa loolu nag Euh, sanad la boo xam ne moom euh, wérul ndax imaam alxaakim daal dina koy solo imaam aldahabi waxu ci dara imaam alxaakim yi bi mu ko solowee waxu ci dara waaye xadiis bi dafa gën niru këne lii nii wax jii nii euh, bu dee ci wàllu riwaaya dafa gën a jege loo xam ne mawdu la ndax abdullah ibn zahr mi ci nekk ak ali ibn yazid ak alqaasim aba abdirahman ñoom ñett noonu imaam ibn hibbaan dafa wax bi muy tarjama rahmatullah alayhi abdullah ibn zahr mu ne yuru yarwi al mawdu'at an al athbat wa idha rawa an ali ibn yazid ata bit tammat wa idha ijtama'a fi isnaadi xabarin fi isnaadi xabari abdillah wa ali ibn yazid walqaasim wa abu abdirahman lam yakun dalika alxabar illa mimma amilathu aydihim allahu akbar imaam ibn xibbaan raximahullah dane pour wax riwaaya bi ne saxaaba yi radiallahu taala anhum dañ doon awante di fa yóbbu ay yàq yu bari daanaka génn guddi doonu loon romb lu dul ñu indi fa ay yàq di ko indi kër euh, abu ayub al di ko indil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon wax nañ la ñooñu ñetti ñooñu di abdullah boobu ak ali ibn yazid ak alqaasim aba abdirahman li tax ñu ne dafa euh, riwaaya bi day niru mawdu loo xam ne dañ koo fomante complètement mooy li nga xam ne imaam ibn hibbaan rahimahullah bi muy def tarjama ku njëkk ki ne abdullah dane moom de yarwil mawdu'at day solo ay mawdu'at loo xam ne dañ koo fomenter créer ko de toutes moom daal li muy solo te nag li ci gën a garaaw anil asbat mooy day moom day solo yoo xam ne dañ koo créer de toutes ba pare euh, càllale bi mu def ci ne moom ci ñu dëgër la ko jële Allahu akbar loolu bokk na ci yi gën a yi nga xamante ne ñoo gën garaaw ci wàllu wadda ndax euh, koo xamante ne nii wadda la mooy créer kat la fomenter kat d'histoire la mooy de mu créer ab histoire ne yonent bi alayhi salaatu salaam ma ko wax ndax nee na day defar kotam naa naa yéey wala mu toog di créer sëriñam ay ay histoire yoo xam ne ku ko dégg xam ne lii du dëgg waaye nag ngir neenaay day doxal loolu e, day nekk li nga xamante ni moo yëkkati kotu sëriñ bi ndax ñàkk xamam e, léegi moom mu ne mu lii ñi ci gën garaaw nag mooy ñi nga xam ne xam nga ñooñu bu dee dañ koo def ci ñu mel ni ñoom mooy ab daif jële ci daif mu jële ci daif loolu loolu garaawul dañuy gis ne lii mawdu la quoi wadda mu jële ci wadda mu jële ci wadda créé katu xadiis ku jële ak nettali yépp ba ci suñu àddina bi ah fii nii suñu dund gi nii sëriñ diw rek jekk rek ci gàmm gi yow ngay waxtaan rek di créer ay histoire ngir nit ñi dégg boo xam ne ci yow lañ ko jële muy muy kadi bu gu leer nañ sa nekk loo xamante ne gu tooy xepp gooy door a wàccal loolu bu dee ci ñi ñooñu dañuy citer ñoo xam ne ñu mel ñoom lañ garaawul mais yi ci gën a garaaw mooy koo xam ne day jël comme mu ne moom waddaan boo xam ne danaan ci imaam Malik laa jële te dafa dund ak imaam Malik mu jële ci sax euh, euh, euh, Naafi mu jële ci Abdullah ibn Umar mu jële ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam loolu moo gën a garaaw mooy day jël sanad boo xam ne càllale boo xam ne bu bees tàq te baax silsilatu dhahabiyya boo xam ne chaîne boo xam ne c'est tout en or ñu mag fa nekk ci càllale moom mu ñëw ne mu mu mu mu mu créer benn histoire ba pare nag dugal fa ne ci ñooñu la ko jële moo tax imaam Ibn Hibbaan ne kii moom yarwil mawdu'an day day solo yi nga xam ne dañ koo créer de toutes pièces wax yi nga xam ne dara du ci dëgg moo ko créé dañ koo créé ba pare anil asbaat mu koy toxal naan ci ñu dëgër lu ko jële mu ne wa ida rawaa an ali ibn yazid bu jëlee ci ali ibn yazid ata bi tamat moom andi na ci njombe yu mag yaa mag yi nga xam ne ay calamité catastrophe tamat ay catastrophe la loolu moom c'est c'est c'est c'est c'est Armageddon quoi moom moom bu dee moo moo jële ci ali ibn yazid ataa bi tammaat mu ne wa ida ijtamaca fi isnaadi xabari abdillah wa ali ibn yazid walqaasim wa abu abdirahman lam yakun dalika alxabar illa mimma amilathu aydihim mu ne nag jàppal loo xam ne règle la na nga ko téeti ba xadis boo gis càllale boo gis lii du yoboo nga raxas ci say loxo ba mu set wecc boo manee nga yëkkati ko ba mu kaw nga buli kook sa tànk sànni mu dem te xam ne loolu moom bul toog fenn sax di ko jéem a nettali lu dul nga koy nettali ngir dajji ko mu ne xoolal way naj tamaa gis nga bis boo jàppee lii jàppal règle bu am solo ngi ma lay jox man Ibn Hibbaan rahimahullah bu dajale fii isnaadin ci benn chaîne càllale xadiis nga gis isnaadi xabarin moo xam xadiis ak ni muy tekki yépp ci li ñu fi wax mas nañ ko fi wax ci guddaayam euh, asar ak yooyu yëpp yuñ jële ci saxaaba ak taabi'i bés boo déggee benn nettali benn xabaar nga gis càllale bi gis fa Abdallah bi mu la wax léegi ak Ali ibn Yazid ak aw al-Qasim ak Abu Abdurrahman non al-Qasim Abu Abdurrahman boobu mu ne gis nga ñooñ buñ dajoo nga gis leen ci cher lam yakun zalikal xabar man nga ne gis nga mbir moomu noonu ñu nettali xabaar boobu noonu na bi mooy contenu bi nekkul illa mimma amilathu aydihim nekkul ci li nga xam ne seeni loxoo ko liggéey mooy ñoo toog créer ko seen bopp ba nice wala kenn ci ñoom créer ko ba nice ñu koy joxalante Allahu akbar ah xam nga xam nga yu mel nii mënoo ñëw xam na ñu mel ni Imaam Ibn Hibbaan wax mënoo ñëw naan comme que rek siira la ah non lu waaye neex waaw non nañ wax rek siira moom jarul kii lu tax yow ku mel nii ñu mel nii nga dégg lii mu ci wax dinañ ne kon ñoom lu ñu wax rek ay ca gongo nañ jël ah non koo xam ne nee na la jàppal foo leen gis ñu regroupe kenn ki rek non kenn rek ci benn càll la doy nañu wandal loolu waxatuma laa ñoom ñett bu ñu boole mu ne mu ñu booloowee moom xamal ne loolu nekkul illa mimma amilatu aydihim li nga xam ne seeni loxoo ko liggéey rek ñoo ko liggéey de mooy ci ñoo ko liggéeyal seen bopp rek créer biram loolu mais da gis ne affaire boobu noonu en tout cas nga ne pour di ko riwaaye bay wax naan dafa kii loolu dëgëru léegi waaye am na benn affaire mooy loolu ci am xel da ngay xam ne loolu noonu la mbir yi demee ndax tamit kenn du ne cim xel noonu lay demee kon nañ créé xadis acca mu dem déedéet mooy ne xadis bi wérul que ne lansaari lañ doon yónnee ay bool ak foofu mais da gis ci ci ci ci ci normal lii xew normal kilifa bu demee fenn mbir yi noonu lay demee nit ñi dañuy jël di ko yow ñii di ko tibbal ay yàq ak yooyu euh, ndax cofeel bu ñu am ci moom ku nekk di waajal lu gin a neex di ko yóbbul comme que manoo mu nekk ci yow loolu la gën jege mais ban ka ay affaire léegi am benn xadis boo xamante ni nii euh, da doon da doon da nekk foofu di di di di di di di di gaa di indi ay ay ay bool ak yooyu léegi euh, kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon noonu la fa nekk léegi nag mu des moom aleyhi salaatu wassalaam ñaata yoon la nekk kër Seydina Abu Ayyub ñaata fan la fa def wala ñaata weer loolu dafa am wuute am na ñu ne moom alayhi salaatu wassalaam def na fa weer comme li nga xamante ne nii loolu imaam Ibn Hajar rahimahullah daal dina koy tudd te imaam al yi soloo na ko jële ko ci atu ataaf biñ la waxoon sànq waaye moom waxoon nañ la ne imaam al nee na saduqun yahim ku dëggu la waaye day def defle ndax isnaadam dafa da'if boo boolee le fait li mu wax ne moom imaam al yi li nga xam ne moom la soloo que ne yonent bi alayhi dafa paase quinze fi nga xamante ne nii fa la nit ñi doon jullee mooy waa Madina waa ibn mooy As'ad ibn ak mbooloo moom fañ doon jullee biir Madina foofu bërëb boobu doon na fa julli lu mat douze jours waaye euh, pour ak Sadiq muy Ata ak Sadiq ñoo ne ci càllale boobu dafa am problème waaye boo leen ko boolee ak tamit liggéey bi nga xam ne lañ doon liggéey kër yonent bi alayhi salaatu salaam néeg soxnaa bi ak jàkka ji laata muy pare ñoom dañu ne euh, en tout cas un mois la fa def loolu la imaam Ibn Sa'd di euh, wax que ne un mois léegi euh, am ñu ne loolu mais nag waxu imam ibn Sa'd boobu mooy wérul mooy ne dafa am càllale bi dafa am problème mooy bi ne un mois la fa def am ñeneen ñu ne ah, non defu fa un mois paasawul kër Seydina Abu Ayyub al Ansari un mois waaye mu ngi fa paase sab'ata shuhur wala sab'ata ashhur mu ngi fa paase li nga xam ne mooy sept mois la fa paase loolu tamit euh, imaam alxaafis daal dina koy cité jële ko ci Muhammad ibn Sa'd rahmatullah alayhima loolu am na nag ñeneen ñoo xam ne nee nañu euh, yonent mi alayhi salaatu wasalaam kër Seyna Abu Ayyub mu ngi fa paase loo xam ne moo gine a néew matul un mois këram pare jàkka ji mu daal di dem dëkki fa nga xam ne fa la dëkk fi mu nekkoon moom alayhi salaatu wasalaam kanta imaam abu ayub al ansaari radiallahu taala anhu wa arda moom e, fekke na ginnaaw gi fekke na xeexu aleyhi salaatu wasalaam yépp yépp yépp amul benn boo ne xare bu aleyhi salaatu salaam bu masa am lu dul seydina abu ayub al ansaari radiallahu taala anhu moom fekke na ko bari la na nag moom ay ngëneel moom mii di seydna abu ayub bari woon lum doon jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daanaka boo dajalee li mu soloo ci aleyhi salaatu wassalaam yépp mu ngi mat euh, cent cinquante cinq xadiis yoo xamante ni nii Euh, ci musnad Baqiy ibn Makhlad rahmatullaahi alayhi ci cent cinquante cinq xadiis yooyu imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj bokk nañ ci solo sept xadiis euh, boo demee ci imaam al Buxaari nag am na benn xadiis rekk boo xam ne moom rek a ko solo am cinq yoo xam ne imaam Muslim moo ko solo te imaam al Buxaari daal lu koy solo moom nag imaam Abu Ayyub al Ansaari radiyallahu taala anhu wa arda eh, bokk na ci li nga xamante ne nii xadiis yu siiw yi mu soloo nekk ci saxiixayni bi muy wax naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daleena tere an nastaqbila alqiblata bi bawlin wala la an nastaqbila alqiblata bi gaa'itin wala bawl walakin sharriqu aw gharribu mu ne aleyhi salaatu wassalaam daleen ne dalee na tere ñuy daldi euh, jublu penku di tuur ndox waaye bu moo xam dañuy tuur ndox wala dañuy dem àll waaye nañu bu ñu ko jublu la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala bawl walakin sharqu féete leen côté orient muy ci bu nekk côté Madina ku dëkk Medina waa aw gharbi bu nga fexe féete côté ouest moom moo solo woon loolu seydna abu ayub radiallahu taala anhu wa arda eh, moom nag ay ngëneelam lu bari la moom seydna abu ayub bokk na ci li ci gën a muy gis nañ ko ne moo dalal aleyhi salaatu wassalaam te imaam ibn Isxaaq nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni ci lay bokk bo di def politique boobu di boole mbokkale diggante waa muhaajiruuna yi lansaar yi moom seydina Abu Ayyub mu ngi defoon bokkale woon ko ak seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag imaam ibn eh, Abu Ayyub rahimahullah moom dafa nekkoon koo xamante ne nii ko wàcce woon boppam la nekkoon koo xamante ne nii ku doon dox ci jàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, bi nga xamante ne nii pour gàttal bañ a gën a guddal moom aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam bokkoon na rëyul woon dafa nekkoon ci jihaad yi doon am da ci doon dem te nekkuloon koo xam ne da doon rëy rëylu naan waaye yow xanaa xamu ngeen man maay kan waaye moom da ci doon dem moo tax benn rekk la masa euh, bañ a fekke comme ni ñu koy gise noonu tamit la téewoon njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax saalim ibn abdillahi ibn umar radiyallahu taala anhu wa arda mu ne bi nga xamante ne nii dama doon céetal moom saalim di doomi abdullah di doomi umar ibn alxataabi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma saalim mooy doomam jooju Euh, nga xam ne ku siiw la euh, euh, di Saalim ibn Abdillah moom mu ne dama doon céetal sama baay daal di woo invité ay nit di baayam di kan Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu wa arda nee na Abu Ayyub nee na nag bi mu ñëwee fekk sama kër ñu ngi ko daldi kër gi mooy kii bi nu mu tudd Euh, murs yi dañu ko solal ay mooy dañ koo dañu comme tey buñ doon tey dañ naan la genre lu ñu def rideau yoo xam ne dafa vert moo tax mu ne waqat sataru bayti bi day axdar ñu daal di koy def ay rideau yoo xamante ni yu vert bi nga xamante ne ci la dugg moom Abu Ayyub xool daal di sëgg daal di dem ne gis kër gi daldi ni mel fépp ñu def ci ay mur mu ne ko waa yow abdallah yéen dangeen di tas tasturonal judur da ngeen di euh, solal ay yére di di di di làmbaayal mur yi sax dangeen leen di solal <laughs> yére nee na bi ko seydna abdullah ibnu omar nag mu ne fa qaala abi wastaxya mu ne baayam di ko toon tontu ko nag daal di rus ci mbir mi ne ko xalabana nisaau yaa aba ayub ne ko ah jigéen ñi dañoo ñu noot yow abu ayub ci lii nga gis ba def mur yi nii mais moom dafa mujj wane ginnaaw dem ne moom du lekk ci lekk gi daldi dem ndax gis na ne moom loolu noonu nekkul li nga xam ne lu war la te waru la nekk foofu mu daldi dem moom nag seydna abu ayub radiallahu taala anhu wa arda comme ni ma la ko waxewoon lu ku wàcce woon boppam la moo tax comme ni nga xamante ne nii noonu la euh, riwaaya boo xamante ne nii bu daif la ndax abdurrahman ibn ziyad ibn an'am moo ko soloo jële ci baayam mu ne euh, moom ndax abdurrahman ibn an'am bi Euh, Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al-Ifriqi moom lañ naan al-Ifriqi foo dégg ci riwaay yi ñu naan al-Ifriqi rek moom moom nii la mooy Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al-Ifriqi wala ifriqi moom da'if la euh, moom moomu di euh, al-Ifriqi mu jële ci baayam mu ne dañoo nekkoon ci benn waruwaay ci géej mooy benn gaal ñun ak abu ayyub al ansaari mu ne mu nekkoon àndoon ak ñun mooy bàyyi kan abdurrahman di ziyaad ibn an'am rahmatullah alayhi mu ne àndoon ak mu bokkoon ñi àndoon ak ñun koo xamante ne nii benn waay boo xam ne moom dafa bëgg yi mooy koo xam ne dafa bari lu muy kaf mazaax la woon eh, nee na moom da doon wax waa ji nga xam ne moo leen doon servir ci biir gaal gi mooy bato bi waaw bu ngand la doon euh, da ko doon wax jazakallaahu xayran wa birran moom comédien bi genre mooy koo xam dafa bari lu muy reetaanloo nit ñi bu borom gaal gi waa ji leen di servir ñëwee serviteur bi wu ñëwee jox leen lekk léegi danaan ko yàlla na la yàlla fay yiw ak lu baax mais waa ji loolu da ko doon mer yoo mu ne waa ji fa yax dogu da doon mer nag mooy serviteur nee na ñu dem gis Seydina Abu Ayyub ne ko ah ñun de am na fi koo xamante ne nii buñ ko nee jazaakallaahu xayran moom yax dog moom buñ ko nee yàlla na la yàlla fay moom day mer quoi ila Abu Ayyub ne leen iqlabu léegi au lieu ngeen naan ko jazaakallaahu xayran bu leen ko waxati jazaakallaahu xayran changé leen ko jazaakallaahu sharran kon dee leen ko wax lool comme que ko nit koo xam ne jazaakallaahu xayran moo lay merloo nee leen ko yal na la yàlla fay kon lu yées mu ne te ñun nekkoon nañu euh, doon wax moom Seyna Abu Ayyub doon ne doon mooy ñoom saxaaba yi seen biir doon wax naan inna man lam yuslihu al xayr aslahahu shar ne ko ndax ñun doon nañ wax ne képp koo xamante ne nii moom ak mbaax lu baax yéwénulul mbiram moom moom moom moom lu baax doxul ci moom ah kon kooku li koy réparer di ko defar mooy ak mbon kon nag euh, kooku lu bon mooy li nga xamante ne mooy euh, li nga xam ne mooy tax mu réparer problème am nee na après gars yi daal di appliquer lool nee na ab waa ji muy euh, nu mu tudd comédien bi ñëw ne waa ji waa ji ñëwaat benn di servir mu ne ko jazakallahu sharran wa urran fa daxik euh, nee na nag euh, mu ne waa ji bi mu ñëwee ñu ne ko waa na ko comédien bi ne ko yow yal na la yàlla mu def li muy def ba pare mu ne ko yàlla na la yàlla fay lu bon ak tamit ak mooy daal di lay weer Ah, léegi nag loolu daal di reetaan loo waaj mooy loolu lañ faje am mbir mi nga gis ne mooy léeg-léeg contraire bi day faj li nga xamante ne nii mooy lu dal nit moom noonu la disponible woon moom Seydina Abu Ayyub al Ansari bi nga xamante ne nii nag eh, ci la dafa masa dem Iraq moom Abu Ayyub al Ansari radiyallahu taala wa arda bi nga xamante ne ci la ñëw comme ni nga xamante ne noonu la ko e, Habib ibn Abi Saabitin nettalee mu ne Seydina Abu Ayyub ginnaaw e, temps yooyu mooy Seydina Abdullah ibn Abbas Basra la ne woon ci jamonoy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anil jamii nee na imaam abu ayub daldi fay ñëw seydna abdullah ibn abbas ne ko la asna'anna bika kama sana'ta bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa farraga lahu bayta allahu akbar seydna abdullah ibn abbas mu ñëw basra abu ayub al ansari radiyallahu anhu ñëw basra dëkku fa dafa ñëw noonu mu ñëw fekk temps moom fa la doon dafa newoon doon liggéeyal Seydina Ali bi mu xalifa moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anil jami mu ne ko këram këram la ko bàyyee këram xam nga ne kër ki nga xam ne mooy équivalent gouverneur euh, këram day du du du këru n'importe même bu dee ne jamono yooyu ñoom xooluñ ci woon yooyu mais Seydina Abdullah ibn Abbas suñu boroom dafa defoon nekkul woon ku ñàkk voilà comme niñ koy gise insha allah bu ñu àggee ci tarjumaa mu ne këram la ko bàyyi fa farraga lahu bayta këram la ko bàyyee ngir ganalee ko ko mu ne ko la asna'anna waat naa ne dinaa def bi ka dinaa la defal comme li nga xam ne noonu nga defaloon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne nii fa la ñëwoon ci yow nga daal di koy dalal Allahu akbar laa ya'rifu al-fadla illaa ahluhu ngëneel waa ngëneel rek ko ko xam mu ne ko la nga defaloon alayhi salaatu wassalaam ba mu gàddaay see accueillir ko sa kër teral ko fa ba ni nga xam ne fa la ñuy tabaxe fi dëkk jàkkaan ji waat naa ne dinaa la defal lool ba pare na ko kam aleyk ne ko ñaata nga am ci det ñaata say bor wax ma say bor ñaata la mu ne ko ishruna alfan mu ne ko deux euh, vingt mille vingt mille vingt mille laa am ci diinaar mais mu jox ko double fa ataahu arbaina alfan allahu akbar mu daal di koy jox quarante mille ci la yem wa ishrina mamlukan jël vingt ay jaam may ko wa mataa al yemul foofu de waaye gis nga yi nga xam ne ñooy nekk ci mooy mooy mooy matérielu kër matériaux yi nekk ci kër yeeg bu doon tey dañ naan lal yeeg armoire yi yépp mu jël lépp daal di koy jox allahu akbar moom imaam abdullah ibn abbasin radiallahu taala anhu wa arda moom nag e, ku dëggu la woon comme saxaaba yépp waaye doonul woon bañ wax dëgg ci seen e, ci kanamu ku man di doon moo xam xalifa ngaa ko dul lool moom nag fekke woon na ak na Ali radiyallahu ta'ala xeex na ak xawaari yi nga xamante ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na ci seeni xabaar euh, ba joxewoon ci ay màndarga fekke na ñi nga xam ne euh, ca Nahrawand foofale mook Seydina Ali bokkoon na ci ñi xeex kon ñi nga xamante ne ñooy euh, waa xawaarij yi moom doon nag bari nag lu mu doon dem ci nekkoon na ci fam newee Sham ci mua Seydina Muawiya ci xilaafaam radiyallahu taala anhu waaye doonu loon def doonu loon deñ li nga xam ne bu gisee ne du noonu da ko doon corriger di ko laaye biir ndax mbokkam la saxaaba la woon comme moom te doonul woon xool ne walla comme ni ko nit ñi xame léegi rek ñoom ku am poste de responsabilité bu mag rek dootuñ la wax dëgg déedéet moom da doon wax li nga xamante ne nii loolu la gis ne mooy dëgg la te lu ñu war a wax la moom doonu ci woon euh, daldi wane ginnaaw euh, moom nag mu ngi gaañu pour jeexal jamono yi seydina muawiya radiallahu taala anhuma wa ardaahuma bi nga xamante ne nii ci lañuy ubbi qastan qustantiniya comme ni nga xamante nii imaam ibn saad noonu la solo ci sanad boo xam ne bu wér la mu ngi ko jële ci ibn ulayya di euh, <coughs> moom nag <coughs> mooy Ismaayil ibn Ibrahim la tuddoon yaay moo tuddoon ibn Ulayya ñu naan ko ibn Ulayya euh, yaayam lañ koy dàkkantale mais Ismaayil ibn Ibrahim la tuddoon euh, moo tax imaam Ash-Shafi'i rahimahullah da doon wax naan haddathanaa euh, Ismaayil alladhi léeg-léeg wal bu bëggula ndax tamit boo ne Ismaïl ibn Ibrahim ñu bari xamuñu ko mais boo ne Ibn Ulayya ñépp xam ko mais comme que sëriñam la woon te neexu ko woon moo tax da doon wax léeg-léeg moom imam Shafi'i nettali na ma euh, Ibrahim Ismaïl mi nga xam ne yuqaalu lahu Ibn moom mi nga xam ne ñu ko naan ngir dégager que comme que sëriñam la woon ko woon mu ne moom ñi nit ñi naan Ibn Ulayya mu jële ci Ayyub as-Sikhtiyani mu jële ci ki nga xamante ne mooy Muhammad ibn Sirin radiyallahu rahmatullahi ala aljamii mu ne moom mu ngi génn àddina bi nga xamante ne nii dafa feebar ci jamonoy Seydina Muawiya wa ala aljayshi Yazid ibn Muawiya mu ne bi muy génn bi muy feebar ki nga xam ne moo jiite woon guerre yépp la mas a dem guerre bu masa a am mu fekke ko dina dem wax nañ na xare yonent bi alayhi salaatu salaam yépp fekke na ko ànd naag Seydina Ali xeex nag xawaari ji dem xeex yu bari ne Sham dafa newoon ci jihaad la newoon bi mu mujjee bii nag dafa feebar tekki ki nga xam ne moom la moo jiite woon armée bi di Yazid di doomi Muawiya Seydina Muawiya radiyallahu taala anil jamii léegi bi mu feebaree nag mu daal di koy dikkal di ko seet si moom mu jiite guerre bi mu ne ko ana lan nga soxla lan mooy sa mébét lan nga bëgg mu ne ko xaajati ida ana mit farkab bii maa wajadta masaaxan fi ardil adu fa ida lam tajid fadfinni thumma arji' fa fa'al mu ne ko man li ma bëgg ndax xam na ne mu ngi ci ci feebaram bi boo mayul di ci jóge mu ne ko ana lan mooy sa bëgg-bëgg loo bëgg mu ne ko man daal bu ma génnee àddina li ma bëgg mooy ma génnee àddina jël ma nga teg ma ci waruwaay boo demee ba am place boo xam ne man nga ma foo ma mën a suul ci xeex bii ñu jëm ndax fatxul Qustantiniya ci leen jëmoon mu ne ko boo gisee foofu fi ñu waroon a jàkkaarloog noon bi ci seen suuf boo fa amee foo ma mën a suul suul ma foofu fa ida tajit boo amul nag fat fun nii suul ma sa marña fa nga toll foofa ba ngay dem ba foofu boo amul nag suul ma fa nga kii moom mu daldi def li nga xamante ne nii moom lañ ko digal moom mu ngi génn àddina moom Seydina Abu Ayyub nga xam ne ci jihaad ci la toppoon saa su ne ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dund ba ni mu génne àddina ba ni nga xam ne noonu la génne ca xeexu foofu la ci côté Cham ca Constantinople ca Byzance am nañu ne mu ngi génn àddina sanata xamsiin mooy cinquante l'an cinquante après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam am ñu ne l'an cinquante et am ñu ne la cinquante-deux te loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na wa huwa mooy li nga xam ne mooy li ëpp li nga xamante ne ni moom eh, ñi ëpp lool lañu wax que ne moom muy Seydina eh, eh, Abu Ayyub l'an cinquante ginnaaw gàddaay ci bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina foofale ca buntu Qustan mu génn àddina foofu moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu